dalal suñu mbokk sëriñ Mouhamadul Mourtada Touré mu fas yéene ànd ak ñun ci malaamihul wasatiya fil fikril xadim yi muy euh, digg doomu màndargam digg doomu ci wooteeb sëriñ Touba xaadimu rasuul kon xam naa ne bala ñuy jox sëriñ bi kàddu gi rek dañuy tënk aslaf rek ci ay yëngutoom mu tàmbulee njàngum alxuraan karim foofu ci Thiès ci ku ñuy wax sëriñ Muxtaar Fay waaye foofu ci Thiès mit fi la mottalee njàngum alxuraanam ci ku ñuy wax sëriñ Galas si la ginnaaw bi la jóge foofu Thiès ñëw foofu ñëw ci Touba ci ku ñuy wax sëriñ Galas Jatra tàmbuli fa njàngum xam-xamam jàng fa lu bare bare tamit borom xam-xam yu baree bari tamit yu nekk ci gox boobu noonu mu fréquente leen kenn ku nekk mu tànq ci yow ginnaaw bi mu jàngee tamit ba àlluwaam sori ci la tàmbule jàngale ak di gëstu di jàngale foofu ci biir Touba waaye taxul mu yem ci loolu day dem ba Thiès tamit di jàngale ji foofa noonu di jàngale alquranul karim ak wàllu xam-xam ba jamono ji ñuy wax ak yéen ci waar woowu rek ci la nekk di ci bay di ci yëngatu kon sëriñ Mouhamadul Mourtada Touré moomu noonu di doom ci sëriñ Sam moom la ñu dalal fii jataay bi tey ni ma ko waxee ci njëlbeen mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo bii nii di màndargam digg doomu ci wooteeb sëriñ Touba Xaadimu Rasuul mu fas yéene cee andi. ay junj yoo xamante ne dana am solo lool ci képp koo xamante ne da ko teewlu incha allah xam ci biir waxtaan wi danañu andil diggu doomu ni mu feeñee ci wooteeb sëriñ bi rawatina ci lu jëm ci wàllu pas-pas ak doomu aadama ak ni nga xamante ne noonu lay dunde ci biir société bi ak ni nga xamante ne noonu la sëriñ bi bañe woon maanaam bedd ko ci biiru xeet bu ko mënee tudde noonu ak bu dee ci wàllu fiq tamit dana danañu indil insha allah ay mandarga yoo xamante ne dana wane ne moom ku diggudoo mu la woon ci wàllu googu noonu ci wàllu xalaat ak wàllu woote ci wàllu yëpp rek ak nungul ñeneen ñi wàllu yooyu yëpp insha allah danañu andil ay firnde ci ne nu ci sëñ doon doxe te doxe woowee di wane ne moom ku diggu doomu la woon ci wàllu yooyu yëpp xam ne ëpp lu ci ëpp lu ci woon yeesu lu ci woon. saa bu nit ñi seen xel demee ci ak digg doomu mel na ne ak ëppal wala ak yeesal mi ngi leen di sonal te mel na ne aji weesu yëpp boroom xam-xam yi ñu ngi woote ci ak digg doomu ndax ak li ñuy wax radicaliya wala tataruf radicalisme ak ak boo xam ne tasaaroo na ci àddina waaye it tasaaroo na ci suñu barab yi e, tey jii boo xoolee li ñuy tuddee xarakaat islaamiya yu baree bari ñu ngi leen di tuumaal ak ëppal tashaddud e, waaye yemul ci ñoom boo demee sax ci garbu ci occident mooy seen madahib siyaasi yi ñu yore maanaam bu ko ñu bare xoolee dañu gën tasawuraat yëpp yi ñu yoree dafa ëpp maanaam dafa dafa melawoo ci ak tataruf ak radical euh, loolu nag yaakaar naa moo tax ñu waxtaane wasatiya waaye bu ñu ko li taxit ñu tànnaat gën koo awee ci mbindum sëriñ bi euh, dafa di euh, lislaam moom kenn mënta jël alxuraan ak sunna noonu rek di ko ci jàngi faaw am ku lay ku lay jox aw déggin ku ne alxuraan rek ci lay am ka la koy firil eh, faw nga jeexitalu ci moom su fekkoon sax danga jàng aw làkk ba dégg ko làkk arab ba yëpp eh, faw nga yër tafsir yi kon faw nga taasur ci kenn mënta ñàkk ñu gis ne euh, lislaam moom xam-xam yàgg na ci moom loolu yaakaar naa euh, du lu ñuy guddal euh, ku xam histoire dara ci bi nga xamee ne Europe ñu ngi daanu te al alqurunul wusta boobu li leen lislaam njariñ ku ko xam-xam ne lislaam xam-xam yàgg na ci moom waaye jafe-jafe bi ñu am jamono ji mooy dégg gi maanaam taraakumu saqaaf yi moom mu ñu jafe-jafeem ci lislaam xam-xam bi bari na waaye jafe-jafe yi ñu am radical ñu ñu koy tuumaal mooy dégg ñi léegi-léegi mooy nuru lu am jafe-jafe te Sëriñ Tuubaa dasallahu ruuxahu yàlla may na ko mu dégg lislaam dégg wér ndax yàlla moo ko def mooy ko yeesal diine ba ca toppaatit mooy jëmmi e, tatarruf googu tashaddud googu ñuy wax daa mel ne xaw naa fii nit ci suñu yoon wi ñu nekkee xaw naa feeñ suñu yoon wi ci anam yu baree bari ci wàllum pas-pas léeg-léeg di nga gis kuy askanoo ci sëriñ bi di ci doxe noo xam ne dëgg yàlla xaw naa ëpp tuuti boo delluwaatee ci moom nga xam ne loolu dégluwu ko ak ci yeneen mbir yu baree bari ba ci ni ñuy dundee seenu seenu dundin man ni ñuy pratiquer seen xayaat ijtimaaiya di nga gis ne léeg-léeg xaw naa wuutee ak ni sëriñ bi rëdde léeg-léeg di nga gis koo xam ne day askanoo ci yoon wi di féetewoo dundal ruuxam rek ni ki di jàng alxuraan wala xasida wala muy dikkar waaye loolu rek ci lay yam waaye du liggéey loolu nag ñu bari jàpp nañ ne ak ëppal la léeg-léeg nga gis koo xam ne maanaam yittim yépp da koy jëmmalee ci wutum alal wutum alal kese jaanibul màdd yi waaye du yittewoo ak jaamu yàlla ji gis ñoo xam ne sax du ñuy tuwa am njàng en tout da nga ci gis ay suluk yoo xam ne mën nañu wax ne maanaam dafa dafa jeng jëm ci benn côté benn mu jeng jëm ci ak ruuxaaniyatu kese kese kese te loolu yaakaar na xalaatkat yëpp ne nañ ak ëppal la te mooy lu mel ne almithaaliyatu alfalsafatu almithaaliya nga xam ne daanaka côté ruux rek lay lay lay gën a jëfandikoo donte sax du mithaaliyatu yëpp ndax mithaaliyatu dafa am ay madahib ci biir ay ku mel ne mithaaliyatu Baarakli waaye yi ci des yëpp soo xoolee ci dëgg-dëgg ci côté ruuxaaniyatu kese lay jëm ak ci e, ñi nga xam ne côté alal rek la ñuy teewoo li ñuy teewoo côté jaamu yàlla loolu yi dafay xaw niroog tuuti. maanaam al falsafatul maddiya bu Aristo ak ñi ko topp ginnaaw bi yépp ñu ci guddal nga xam ne dañoo jàpp ne eh, dund gi nit eh, wujuudam wujuud maddi kese la maanaam yaram kese la lekk naan sëy kese la léeg-léeg nga gis ci doxin yoo xam ne tey xaw a mel noonu loolu itam <coughs> ak ëppal lay xawa a nuru kon loolu lépp tax na dal ñu bëgg a euh, nafar ak diggu doomu ci Serigne Touba ci côté yu baree bari ni ko sëñ Kara waxe bokk na ci aqida euh, kon waxtu wi dafa gàtt ñu tënk rek tomb yu xaw a gudd ku nekk xam na ne Sëriñ Tuubaa dasallahu ruuxahu maanaam aqidatu ahli sunna wal jamaa la yore mooy aqidatu imaamul yi loolu yaakaar naa du lu ñuy guddalati di ko waxtaane sax taxsiilul xaasil la ndax ñi fii ñëpp ñoo ma ko gën a xam am na waxtaan ak gëstu bu ci sëriñ Mbàkke Abdourahman def te ñu muul ko ci silsila min thamaraati rawdi te muy diraasat xawla al muridiya al adlu thani mu mu nekk lu leer lu yaatu aqidatu ahli sunna wal jamaa ci la Sëriñ Tuubaa bokk te mooy aqida bi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ak saxaabam ginnaaw bi ñooñu leeral ko mooy sang su baax soosu ñu koy askanale te mooy ashariya maturidiya athariya pas-pas la boo xam ne dafa digg doomu maanaa jëlul xel rek boyal ko muy tëral bàyyi fee nusuus yi wala naqlu waaye sukkandikuwut ci naqlu rek bàyyi xel maanaa dafay boole yépp moo tax mu dëppoog ni ko yàlla bëggee wala mu dëppoog war mooy suñu borom maanaa aqidatu ahli sunna wal jamaa wala aqidatu Sëriñ mooy saxal am gu yàlla ni ko ñu ñëpp xame eh, te dàq nuróog yàlla ak ndend yàlla ci leneen lu mën di doon moo xam ni masiix yoon yi def jël nit di ko jàpp yàlla xam ne ñoom boo demee dañuy wax ne Isa alayhi salaam yàlla la loolu sëriñ bi da koy koy dàq ka an li wax naan ka an yakuna fil baraya dul qidam ca Mawahibul Quddus wax ne di bi muy leeral pas-pas bu yàqu wala bi muy leeral lu euh, jomb mel na nga jàpp ne kenn ci mbindeef yi dafa am amul fu mu tàmbulee mooy di ko di ko def yàlla yooyu amul ci maanaam pas-pasu Sëriñ Tuuba loolu alxuraan dafa ŋàññi ñi ko doon def siraat alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin mooy jëmmi masiix yoon yi yi nga xam ne dañuy jàpp seen yonent def ko yàlla xeyril bi nag mooy ñi nga xam ne yahud yi nga xam ne dañoo wàcce ak yàlla te mooy ñiy sonal suñu mbokk yi Palestine yi dañoo wàcce ak yàlla waaw pas-pas yooyu yëpp amul ci maanaam pas-pasu Serigne Touba kon tataruf gi am ci masiix yoon yi amu ci tataruf gi am ci ñu ngi tuddee salafiyé amu ci ni di taj siim yàlla ku jëmmal di wax yàlla am na loxo yàlla na gàngonaay bu muy toog te tawyi luñ ko xam nga loolu bu dee ahlu sunna wal jamaa dañ ci am ñaari yoon muy madhabu tafwid ak madhabu taawil ñii dañ ci maan dañ koy jooyal ci yàlla bàyyi noonu ñii dañ koy tawil dëppook ak yàlla en tout xeetu ëppal googu yépp moom nekku ci léegi-léegi am na ëppal gu am ci yenn kuréel lislaam yi nga xam ne dañuy mel ne lu ñu ŋàññi ñennat ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim loolu itam amul ci e, pas-pasu Sëriñ Tuubaa saxaaba yépp la warmaan soxba rasulillahi inni xadimuhu muhibban lakum fi llaahi wallaahu wax na ne wa afdalul xalaayiq insan wa jinnan wa malakan sayiduna wa xabibuna muhammad sallallahu alayhi wa ñi gën ci nit ñëpp ñi gën ci mbindeef yi ñi rek jinne malaaka mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na sax ci yenn kuréelu lislaam ñoo xam ne dañu jël ñenn ci seen njiit di ko teg ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu it <coughs> sëñ Tuubaa radiyallahu anhu weddina loolu euh, wa ummatuhu xayrul umam xayrul anbiya nee na xeetu yonente bi ñoo gën ci xeet yi waaye bu yonente yi jàllee wa afdalu hadihi l umma abu bakar sayiduna abu bakar ma umar noonu laa ko gis ñu bind ko ci majmuwa bi يعني وجميع الصحابة على هدى وما وقع بينهم من القتال فهم متأولون فيه مأجورون wane daal mboolem saxaaba yëpp la ëmbal warma la ëmbal cofeel woote it ñu ëmbal leen lu mel noonu ci tënk ci aqidaam bi mu yore tataruful masiixi amu ci tataruf salafi amu ci tataruf gi am ci lenn ci chiites yi itam amu ci kon madhabu ahlil sunna wal jamaa ci la bokk wax na ko yoon yoon mu leer hada wa inil yowma du ridaai billaahi rabban xuqa bithanaa'i wa bi huda alislaami diinan sabil wa bi muhammadin nabiyan wa rasul wa bi kitaabihi wa bil bayti dalil wa qiblatun li gayriha lastu amil wa bi aqaaidi sanusi sharif aqaaidan fi xaqi rabbina latif maanaam ci bayit yooyu leeral na ne yàlla rek la jàppee boroom lislaam yi rek mooy diineem yonente bi sallallahu alayhi wa mooy ndaw li mu nangu ne yàlla ko yónni alquran mooy tegtalam kaaba gi itam mooy xiblaam aqaidu sanusi sharif te te muy téere bu ñu xam ci madhabul ashari yi nee na mooy pas-pasam kon foofu jërul fi guddal ndax eh, suñu boroom xam-xam yi gox bi yàgg nañu ko leeral ba leer na ci ñoom nañ ñi xëy na wax gi fàttali rek la waaye feneen fi nga xam ne eh, sëriñ bi Tuubaa dafa dafay wone ak diggu doomu mooy ci côté boobu nag day xaw a tuuti ci politique waaye balaa loolu eh, ñu waxit it xëy na moom lañu ñu waroon njëkk wax baatu wasatiye bi ñuy wax lu ñu ci jublu baat mooy diggu doomu tawasut bay na bay na shay'ayn mooy mooy diggu doomu ci ñaari mbir noonu la ko ibnu mandur tekkee ci lisaanul arab Euh, baat bi itam ñëw na ci alxuraan wala ay mustaqaatam ñëw na ci alxuraan kadalika ja'alnaakum ummatan wasatan wasat boobu euh, mi ngi firi euh, maanaam al adlu wal noonu la ko nu katiir firee ku mel ne ibnu jarir at-tabari da ko firi ne mooy at-tawassutu bayna shay'ayni mooy loo xam ne dafa nekk ci dafa nekk ci diggante ñaari mbir ibnu kathir firee ko maanaam maanute wala lu baax te mooy as-siraatal ndax ñëw na feneen ci alxuraan foo xam ne maanaam moomu la yore qaala awsatuhum alam aqul lakum awsatuhum mooy aadaluhum mooy ki ci gën a maanu ki ci gën a tegu ci yoon dikkaat na it feneen di tegtale ci alxuraan tawassut bayna shay'aini eh, fa kafaratu itaamu asharati masakin min awsati ma tutaamuuna min awsati kooku tawassut bayna shay'aini ak feneen fi mu ñëwaat fa wasatna bihi jamaa it ak foofu dafay firi Eh, lu nekk ci diggante ñaari mbir nga xam ne kon alquran ci ni ko luga andiyee mooy léeg-léeg mu tegtale al adlu wal xayriya léeg-léeg mu tegtale tawassut bayna shay'ayni ñaar yëpp ñëw na ci waaye dafay mel ne boroom xam-xam yi jamono ji ku mel ne Yusuf Qaradawi dafay wax ne wasat ya mooy diggu doomu ku nekk ci diggante ñaari mbir niki tabe daa nekk ci diggante nay ak e, maanaam yàq walladina ida anfaqu lam yusrifu ci lam ni ki njàmbar sajaa day nekk ci diggante jubnu ak taxawur diggante yambar xaw a ëppal tuuti waaye déggin woowu su fekkee dañu koo jël e, duñu ko mën a gis ci fépp ni ki diggante l'islam ak ku kéefër foofu ak ak nifaaq moo fa nekk ak naafeq moo fa nekk diggante dëgg ak caaxaan maanaam dara nekku fa kon dama jàpp ne digg doom gi ñu bëgg wax mooy tawazun mooy équilibre mooy équilibre équilibre nag euh, lu yàlla binde àddina la maa tare fi xalqi rahmani min tafawut man yàlla ni mu bindee àddina bi maanaam écosystème bi lu ci nekk rek bu dara manqué rek àddina maanaam am lu ci am am jéey ju xew nga xam ne lu nekk rek dafa war a am ci ab dayo maanaam loolu mooy équilibre équilibre googu nañ gis nañ ne eh, Sëriñ Tuubaa dafa indil àddina nizaam ijtimaai yi mooy système social boo xam ne nit ñi mën nañ ci dund te mu dëppook ni leen yàlla binde mu dëppoog ni leen yàlla bindee tey jii booy xool lu mel ne communisme mooy assuyoya c'est mu nekk madhab siyaasi bu am doole ci gox yu bare bari ci àddina daanaka nizaam ijtimaai bi mu indil doomu aadama yi amul équilibre ndax ci jaanibul yi ci côté matière kese daanaka ci la yem euh, côté ruux bi du ko lijjanti soo xoolee mel ne falsafatul mithaaliya bi ñu waxoon sànq ak falsafatul masixiya daanaka jaanibu ruux yi ci lañ gën a sëgg euh, ba ci arrasmaliya mooy capitalisme boo xoolee ci jaanibul yi la gën a yam nizaam ijtimaa'i boobu ñu indil àddina nag nizaam mutatarrif la mutashaddid la ndax amul équilibre ndax bala koo nit a mën a dund faw ni ko yàlla bindee woon kon dañ koy modifié waat li ñuy wax ay garaïs yi ko yàlla bindee les essais ay yëg-yëg yu ko yàlla bindee faw ñu modifié waat ko te loolu jéggi day mënta weesu loolu Sëriñ Tuubaa nag indil nit ñi nizaam ijtimaai boo xam ne dana dëppook yàlla bindee doomu aadama yi loolu jàpp naa nafar ko baax na ndax murit bu nekk tënku ci te bañ a topp sa xeru bopp dafay def nag e, nizaam ijtimaai yooyu mbooleem ñi ko tëral mi ngi déparé ca nañu tekkee nit maanaam nañu tekkee existence su doomu aadama bu dee communiste yi dañoo jàppane nit amul wujud ruux yi wujud maddi kese la am bu dee ñu baree bari ci misaal yi yoon yi dañoo jàppane ne nit wujud ruux yi kese la am moo tax nizaam ijtimaa yi bi ñu koy indil ngir mu dund ci jaanibul ñee jaanibul maddi kese lañ ciy xool ñii jaanibul ruux yi kese lañ ciy xool te loolu doomu aadama mënta ñàkk ñaari wàll yépp moo tax boo xoolee mbooleem fi nga xam ne e, madahib siyaasiya mutatarifa yi te muy suyuuya wala rasmaliya dañu fa bari ci àddina soo xoolee dem nañ ba ci yàgg ay diine feeñ fa diine yoo xam doomu aadama yi ñoo ko kereel seen bopp ndax dañuy yëg faraaru dañuy yëg ab viddi viddi mbooleem ñi nga xam ne it dañoo concentré wu ci jaani bu ruuxi bi dem nañ ba ci yàgg nit ki di def ay jafe-jafe soo xoolee ci masiixiyuun yi yaakaar naa di nga dégg ñenn ci seen kilifa yi am na kuñ ci wàcce daaw ci tuuma yooyu ndax loolu doomu aadama yàlla moo ko bind ab doomu aadama loolu jafe-jafe la boo xam ne ci àddina ñépp a ko bokk maanaam qadiyatu nizaam al ijtimaai bi ñu dundee nekkul ne julli ñi rekk ko soxla nekkul ne murit yi rekk ko soxla waaye àddina wërngal këpp ñoom ñoo ko soxla te loolu bu ñu ko bëggee xam mën nañoo dellu ci qasidatul matlabul nii maanaam danañ gis ne e, sëriñ bi indi na fa nizaam yi boo xam ne suñ ko mënee tuddee ak nizaamul nii maanaam moo gën a baax yooyu yëpp ndax dafa équilibre ndax dafay fournir doomu aadama ci côté yaramam fournir ko li mu ay li mu soxla ci côté ruuxam ci côté xelam du bàyyi dara donte nag eh, <coughs> andiwu ko kon ni ko fa yi indee mooy indi ko mu nekk bi shakli tajrid falsafi maanaam eh, mel ne kon li ñu tuddee dirasat anthologie yi di tekki doomu aadama ak yooyu tekkin ni ko philosophie yi tekkee xëy na waxewu ko noonu ndax xasida gi forme ñaan la dikke di toroxlu ci boromam waaye soo xoolee dëkk tuubaa da ko sanc ci ngir jaamu yàlla wax na ko ci xasida gi waaye nag bàyyi na xel ne ñi fi dëkk du ñu ay malaaka waaye it du ñu ay rab maanaam ay nit la nit nag daa am mafhum bu mu amee mu war ko ko jox bu ñuy xool ci biir xasida gi di nga gis muy ñaan ñaan yoo xam ne dinga xam ne wax dëgg yàlla ni yan maanaam am na benn falsafa bu nekk ci biir xasida gi boo xam ne day jéem a tafsir day jéem a expliquer ni yàlla bindee doomu adama dimension yi yàlla bindee doomu adama maanaam euh, kii ñaan am na ci falsafa bu mu ci amee donte wax ko directement mu leer waaye wax na ko indirectement lu mel ne fi mu ñaaneen ni mu ni warica wari warisqaha caal atyab alxalaali fi l usri wal yusri ala tawaali maanaam wërsëg wi dëkk bi def ko mu nekk li gën a neex ci li lew moo xam bu jamono naqaree moo xam bu jamono neexee loolu day junj benn dimension ci ni yàlla bind nit te mooy aljaanibul maddi fa muy waxaat ne wa maskani sallim min al fujjaari wamnun ala al ahli bi ma in jaari xam nga ndox e, bu'dul maddi la gën a cohérent la gën a dëppool mu ngi junj loolu fi mu wa sawwi danniya wa ayid nii abat wa tahiril qalba wa saxil jasad jasad ko da ko tudd mu leer wax ne wa ardahu ci al ard wa ardahu ci al ard wa amaan wa rahmatin wa saatin kulla amaan kulla awaan maanaam suuf si def ko muy suufa wërsëg kaaraange wërsëg ba léegi dafay gën a dëppoo côté yaram ak yooyu wa zawjatan salihatan tu'inu ala tuqa wal birri mu'inu gis nga li ñu doon wax ci sànq foofu ci ñenn ñi nga xam ne e, dañoo bëgg a tasfiya dañoo bëgg a éliminer maanaam gharisa boobu xam yàlla ko bindaale nit waaye yaa ngi dégg ne sëñ bi maanaam waxuñu jëlee ko fi waaye lam santaane rek mooy besoin yam am ñu couvrir ko ci anam gu légal wan loolu jaanibul maddi la gën a dugg wan fil wabaa wal kullaha anha wa tayyib shurbaha wa aqlaha maanaam boo ko toppee bayit yu bari la yoo xam ci biir dangay gis ne maanaam euh, falsafa la boo xam ñëw na shaklin yi maanaam ci forme boo xam dafay junj jaanibul maddi ci nit da nga gisaat ci yeneen ñaan yu muy ñaan yoo xam ne eh, day junjaale ne nit am na al bu'd ruuhi te mooy lim ni wal tuthbitan fiihi jamaatan tuqiim salawaatil xamsi dëban ya xakim mooy yan yàlla mu saxawal fi mbooloo mu saxal fi mbooloo muy taxawal julli juróom wajdub quluubana ma al jawaarixi lil birri wa taqwa bi jaahi nasixi maanaam ñaan yàlla mu xëcc ci xol yi cër yi mu leen ci mbaax ak ragal yàlla loolu jaani mu ruuxi la wa zakki nafsiya wa zidni wa zidni ilma yakshif fi daarini anni hamma sellal bakkanam ak yooyu loolu ci côté spirituel bi la gën a jëm waccal binaa ya binaa al ihtida wal takfi anni kayda kulli di i'tida wa tahiran qalbi wa zidni haya wa ahyini fi taatin ya rabbiya wa hab li dhikra bi shukrin kulla hiin uddani min jumlati al muqarrabin bay di bare bare la yoo xam boo ko da gis ne mi ngi junj aljaanibu ruux yi ak nit it am na beneen côté muy xel nit daa am yaram dimension jëm ci yaram am ci ruux am xel nit dafa am ka kiyaan jasad yi ka kiyaan ruux yi am it ka kiyaan aql yi noonu la ko yàlla bindee loolu ci biir xasida gi da gis ne mi ngi koy junj fàttiwu ko Eh, li mu wax ne wa zakki lubbi aftaxan rabbi liya fatxan mubinan laa yura li mitliya wajaalu daban maskana taallumi mawdia alfikrati wa maskana alirshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi wajaalu maskana xurujin min dulam li nuuri béer yi boo ko jàngee ba mu àgg li mu fiy ñaan lépp génnul luy jagal am xel ci xalaat comme njàng ak orientation kon tekki googu nga xam ne mën nañoo wax ne noonu la tekkee al wujudul insaani moom la ñu baree bari ci falasifatul garb réere ñoom ñi nga xam ne mën naa wax ne tey ñoo yilif àddina euh, tekki googu day mel ne amuñu ko moo tax bi ñuy tëralal nit ñi ni ñu war a dunde da caa feeñ moo tax ñu indil ñu ay nuzum ijtimaa yoo xam ne dafa tataruf moo tax sëriñ bi bi muy tëral nizaamul yi bi ñu war a dunde dafa fexe couvrir besoin doomu aadama ci ñetti yi ñu wax muy côté yaram wi côté xel mi côté ruux mi mu wax ne fa saari'u lil ilmi ajmaina li wacci dil jalaali qasidina kon ci tekkin woowu mu tekki doomu aadama moo tax mu digal doomu aadama yi nañuy tewoo xam-xam ak ya ci aju yëpp ne waxtu wi mayu ko alayka ya muridu bi taallumi fa innahu mutahir mutahirun min foofu leeral na njariñal xam-xam xam-xam yi ñu war a jàng yi ñu warut a jàng leeral na sax Euh, jubluwaay yi ñu war a yi tax ñuy war a jàng àgg na sax di leeral méthode bi ñu war a jànge man méthode lañu war a jànge yëpp leeral na ko xëy na détails yi waxtu di ko maye demee ci tasawudu sixaar ci xaddima boobu euh, sëñ bi leeral na lan moo tax ñuy jàng te mooy jub dafa mel ne dafa dénkaat jub ñu laaj ko lu tax ñuy nu ñu jube mu dénk ñu am njàng mel ne dañ ko laaj nu ñu war a jànge manhaj bi mu leeral ko te mooy mokkal ak dégg mën na yëpp moo ci moo ci gën chaxilu bil xifzi tilawa ak di wattandiku majalis shaqawa te mooy mbooleem environnement boo xam ne dafay nekk défi ci yàq njàng mi wax la environnement environnement bu baax te mooy walazimu man la yazalu abida waxit jubluwaay yi tax ñu jàng te mooy génn ci ak réer ak jariñ mbindeef yi loolu itam bokk na ci li nga xam ne ñi tëral nuzum ijtimaa yi ñuy dunde xaw nañ ko réere soo xoolee njàng mi dañ ko ubbi rek lu neex waay jàng ba jàng luy lore tey ji armes nucléaires yi nga xam ne mooy coow ci àddina ba kuñ yëg ne yaa ngi koy defar sax ñoom ñi ko ñoom ñi jiite àddina bi daanaka duñ nelawati eh, loolu li ko waral mooy ñàkk gi ñàkk xuut aw gisin ci li ñuy lifi nit ñi buñ yemoon ci wasaani nafu xalqi dil jalaali xebul luy jariñ nit ñi yaakaar naa yëpp du ci am war a sëñ bi wax na ko la qultu laqad garra laanu naasa wastagalu bi maa jurul basa maanaam nit ñi saytaane moo leen trompé war leen ñuy téewa loo xam ne ñuy xam loo xam ne ay rek a ci nekk wastagalu bi almi maa laa yanfaahum fi lqabri wal xasri maa di xam loo xam ne jariñu kenn day lor dégg nga loolu bari na yu bare bare bari la waaye noonu mu diglee kon noonu mu tekkee won doomu aadama moo tax bi nit ñi dikkee mu digal leen jàng ngir eh, lépp lu xel soxla mu jox ko lu gudd a gudd la eh, waaye it jaani mu ruux yi noonu la ko noonu la ko digalewaat nit ñi fexe ba eh, li ci nit ñi soxla mu jox leen ko islaamukum ya ayuha sigaaru liman lahu dunya wa tilka daaru dikru ilaahi wa salaat wa siyaam xajjun zakatun kullu di xatman yuraam wa lafdu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu l ilahu moom it wax na ci lu baree bari ci jaamu yàlla eh, ngir doomu aadama mënu koo ñàkk daa doon lu mënta ñàkk su ko amul rek day da koy yëg moo tax eh, lii nii dama jàpp ne war nañoo yóbbu sax ñu théoriser njàngalem sëriñ bi mu dugg ci eh, géew politique bi ndax loolu lii danañu may képp ku yilif am réew euh, maanaam tëralin wi ngi leen di tëral diine bokk ci boo yëgee ne ruux mënta ñàkk a dund faaw diine bokk ci euh, ñi nga xam ne dañoo gisul jaane bu ruux ci nit moo tax bi ñu koy tëralal ni muy dundee euh, boolewuñ ci ci système bi wala ci programme bi wala ci état bi maanaam luy fournir wàllum ruux te mooy wàllum diine dégg nga kon ci wàllum jaamu yàlla gi lu baree bari la ci wax eh, laazim ibadata al bi tuqaa ila al wafaati waltaru minhu minhu irtiqaa niki noonu itam wax na ci eh, yeneen eh, jàngaleem yoo xamante ne mën nañ faa génne ak diggu doomu dañuy tënk rek lañ doon waxtaan ci wàllu gee sax dañ ko tënk lool waxtu wi xat waaye lu am leneen lu am solo te mooy maanaam euh, fiqhul awlawiyaat mooy Sëriñ Tuubaa ko bàyyi xel ay priorité la maanaam priorité daa bokk ci ak diggu doomu saa bu nekk ngay xool li ëpp solo nga def ko xoolaat li ci gën a tegu li ci toppaat li ci toppaat loolu nag day mel ne ñu ngi koy xaw a réere ci yoon murid wi danga gis koo xam ne day dugg ci yoon wi tàmbulee lijjanti mbirum tasawuf rek ak lijjanti mbirum àgg ci yàlla yu demee noonu ñu ko jox ay werd te jaaralewuñ ko ci yeneen yi sëriñ bi wax muy noonu am na benn murit bu dikk di ko laaj benn taalibe bu musa laaj sëriñ bi ne ko dama bëgg àgg ci yàlla sëriñ bi ne ko yow di ni nga war a gën a yittewoo mooy xam imaan ak l'islam ba noppi wax ne ko loolu mooy sa awlawiya mooy sa priorité loolu ci diggu doomu la bokk mooy li nga war a def bu ko fi jéggi dem di def leneen maanaam maa ne awalu ma awjabahu rahmaanu qatan ala almukallafi l imaanu wa baadahu tasliixu ma yusaxaxu bihi furud al ayni fi ma saxaxu ka tuhri wa salaati wa siyaami wa geyriha min maani al iyaami wa baaduhu nag yasluku inraam al usul ala yaday man lam yudayi al usul li murit bi li njëkk a war ci mukallaf ak murit wax na ko ci yeneen barab mooy mu xam lislaamam xam liimaanam ba noppi doog a sóobu nag ci mbirum tasawuf loolu nag dañ koo war a yóbbuwaat kon ni ko sëriñ bi doon defee ba pare nag jël patrimoine bi di ko jëfandikoo ci suñu mbiri àddina yëpp ak suñu mbiri diine mooy saa bu nekk nañuy natt li ëpp solo doog cee teg li ci des te mooy fiqhul awlawiyaat maanaam gëstu nañ ci lu bare bari loo xam ne dañ ko tënk nii sax indi waaye maa ngi ñaan mboolem gëstukat yi ci yoonu murit gën cee eh, gën a gëstu lu yaatoo yaatu la niki noonu it da ngay gis ne day wax ne bu ko kenn andil addiya <coughs> bu ko kenn andil àddiya te fekk danga nga amee bor loolu boo demee ci xikma bi da nga ko ca fekk ndax daal di wax ne fay bor farata noonu la ko ca waxee kon awlawiyaat yi di ko sàmm di ko toppatoo ci diggu la bokk ba mu ko waxee ba yi dafa wax ne lii jubluma ci leen lu may jariñ leen danañ gis ne saa bu nekk ci sàmmoonteeg awlawiyaat yi xam-xam lay jiital jëf mooy mooy dëgg-dëgg li ab jullit liñ soxla ci jullit mooy di jëfee lim xam waaye nag xam mënu koo ñàkk jiitu moo tax dafa wax ne al ilmu wal amalu jawharaani li xayri daarayni yajlubaani maanaam xam-xam ak jëfe ñaari wurus lañ yu am njariñ àddina ak alaxira waaye nag wa ashraful aslayni ilmul quddima kama ata bi xadis man sama waaye nag bi gën nag mooy ñu jiital xam kon xam ba noppi doo ko def loolu liñ ci déggee mooy sëriñ bi kuy sàmmoonteeg fiqhul awlawiyaat la waxaat ne yaa ma'shara shubbaani in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala amal maanaam yéen waxambaane yi boo leen ragalee gàcce da ngeen di jiital xam ba noppi doog a doog a jëf jiital ku xamut ci àddina bi gis ngeen jéey yi mu indi jéey yi mu indi ci àddina bari na lool moo tax mu wax ne euh, balaa nit a yor aw nit di leen jàngal di leen tarbiya di leen yar loolu baax na waaye nag daa am lu ko jiitu daam awlawi bu ko jiitu mooy yow na fekk nga jàng ba noppi bañ def ko ci yow moo tax mu daan wax mboolem ko bëgg a yare ne leen saari'u lil ilmi ajma'ina li wajhi dil jalali qasidina qabla tasadduri wal infiradi bi nafsi wal atbaa fi tamadi maanaam na ngeen yare baax na ak jàngale waaye bala ngeen koo def nag ak di jiite nit ñi ak taalibe yi ak di beru na jàng ba noppi dégg nga kon loolu sàmmonte awlawiyaat yooyu ci diggu doomu la bokk ñàkkoo sàmmonte yi ci ëppal la bokk dégg nga euh, bokk na ci ba ci xam-xam yi sax boo koy jàng da ngay gis ne mi ngi ci sàmmonteeg maanaam fiqhul awlawiyaat bi ñuy wax mooy lan moo gën a nekk priorité da ñëw ne damay jàng même bi mu nangoo ni nit am na xel mu digal ko mu war a fournir am xelam dane ko kaay nag boo bëggee jàng lii mooy priorité lii moo ci topp lii moo ci topp loolu ñàkk ñàkk koo sàmmonte ci sama déggin ma jàpp ne ci ëppal la bokk moo tax mu wax ne wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi maanaam boo demee bay jàng li gën mooy nga njëkk a jàng tawxiid tawxiid ndax ëppal yépp bi ci gën a kawe mooy weddi yàlla weddi yàlla <clears throat> da ngaa weddi lu am weddi lu am loo xam ne dafa fés fis gu fis gu leer ni ibnu Ataillah Iskandari yi ni ko benn waaye laajoon ne ko eh, yàlla am na mu ne ko am ah, mu ne ko lu koy tegtalee mu ne ko dara da koo gënta leer ba koy tegtalee kon nag loo xam ne da dara gënu koo leer ba koy tegtale weddi ko ci ëppal la bokk <clears throat> moo tax li nit ki war a njëkk a jàng mooy tawxiid soo xoolee iblis mi nga xam ne dafa euh, mel ne ci ci jëfinam dafa mel ne ku weddi yàlla ci jëf suñ ba sëriñ sëriñ bi da koo melal ci ëppal maadaama man lam yattabia munxarita fi silk iblis alladi qad afrata da wax jéggi dayoo ko ëppal daani wa baad wa tafsiru lil qurani tumma al xadiisu qaalahu daymaani ginnaaw bi mu teg ci tafsirul quran <clears throat> ndax al quran mooy téere bi nga xam ne yàlla moo ko ci ngir jullit ñi man cee niitu xam seen seenu doxalin dañ mënees koo ñàkk a xam lu sëriñ bi fi wax na ne daymaan yi moo ko wax waaye nag euh, <clears throat> da ko doy mu indil ko murid yi ndax ca njalbeenu téere ba nee na lépp lu nekk ci téere bi lu wér la lu ñu saxal la dañ ci rafetal sa njort <clears throat> wa xayruha min ba'di dha wa dhayni ilmu tafaquhi bi ghayri mayni ginnaaw buy jàllee nga jàng fiq wa ba'da dhil madhkurati al alaatu ani ala al hasabi yahudaatu ginnaaw boo jàngee tawxid jàng sa e, lislaam jàng sa tasawuf jàng nga jàng nag jumtukaay yi nga xam daa aju ci aw làkk làkk mu mën di doon e, lay tax nga dégg ko ay jumtukaay la te mooy diggante grammaire conjugaison balaaxa la rhétorique ak ci aju yëpp gis nga ni muy sàmmonteeg maanaam awlawiyaat yi euh, kon dama jàpp ne lii ci waxtu ñi waxtu woo xam ne àddina dafay e, toskare ci ak ëppal war nañ ko leeral nit ñi ne leen sàmmonteeg priorité yi bokk na ci ak diggu doomu lii nag ay misaal la euh, nit ki noonu euh, dangay gis ne ci dafa jiital euh, sàkk lu lew boo tàmbalee di door moo xam na ngay jàng moo xam na ngay jàmmale loo def la ca jiitu mooy nga sàkk lu lew loo dunde ndax nit boo fa bala nga ni naam nekk fa boo fa nekkul doo mën a jàng doo mën a def dara wala wax na ci mu ni wajaba taqdimu kasbil xalaal ala jamii al muhimmat wajaba adamu l israafi fiihi in wujida lanoo garib fi hada zaman mu ni wala fi zaman na hada ñu ko bind mun dañu war a jiital fàgg lew kon liggéey ci lu nit ki def moo xam da ngay jàng moo xam da ngay jaamu yàlla moom moo war a jiitu ndax bu bu bala nga ne naam nekk fa dégg nga soo xoolee grève yi nga xam ne mi ngi am ci suñu réew mi e, bokk na ci nguur gi dañuy woo nit ñi te fekk liggéey yuñ lu doy luñ leen mën a jox loolu day dellusiwaat ci ñàkk a sàmmonteeg yi sëñ bi wax ne dañu war a jiital fàgg lu lew su fekkoon bi ñuy woo nit ñi bi ñuy tabax jàngu yi liggéey na nit lu doy lu ñu leen mën a jox yaakaar naa eh, njàmbat li mën na wàññi bu dañu tit eh, bokk na ci sàmmonte gi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy digal nit ñi sàmmonte priorité yi mooy léeg-léeg da gis koo xam ne day aji màkka waaye alal ji muy aje daanaka dese naa lew ndax alal ju ñu tirian ju góor tirian jox la lay doon day mel ne loolu nag li ko gënoon ñu ngi ko waxee mooy boo toogoon te am sa yéene rek te dund sa diine su boobaa loolu moo gën a nekk aw awlawiya ci yow nga dem di aje ci alal jooju wa baaduhum bi xajji baytillaahi garrahum wa geyru dimtibaahi bi axdi maalil muslimin al jaayi min alsalaatini dawi atidaa yi wa xaytuma rajaa yafxaru bihi ala alquruni aljalisina intabihi wax na ci wa yaxsibanna katrat al ataya gadan wala yaxwi siwa razaya kon day mel ne jàpp gi mu jàpp ne waxtu wuy nu toll moom nit ki aji jàpp ne aji rek mooy awlawiye ci moom moo ko yóbbee ëppal googu ba mu dem dugg ci jëfandikoo sax alal ju lewut ba koy ajee te li gënoon yàlla ci moom mooy toog te sàmm diineem te am yéneen bokk na ci yeneen màndarga yi nga xam ne euh, day wone ne sëriñ bi ku fonk maanaam awlawiyaat yi di ko toftale la lim ni wala tujaawiz bi tasadduqin dahar ila baidin wal bu du dara yor nga ak xéewal nga joxe ci yoonu yàlla koy saraxe am ku la jege loru nga koy jël di ko joxi ka sori ka man tujaawiru wa nafsika kada amarana xayrul wara bi xuda boo yoree alal di ko saraxe li gën a nekk priorité mooy ki la gën a jege te loru nga jox ko boo ko gisul nag doo ko dem bu fekkee yow sa bopp sax nee na yàlla raw nga jël ko wala njaboot gi noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee xam ne muslim nettali na ko radwanullahi alayhi kon loolu ci màndarga yi wone diggu doomu maanaam eh, Sëriñ Tuubaa ci la bokk na ci itam yi nga xam ne dafay wone e, digg doomu Sëriñ Tuuba mooy da daa mel ne ci biir mbindam da nga ci gis loo xam ne mën nga mën nga ko tuddee fiqhu tadarruj mooy looy def nga koy def progressivement looy def nga koy def ndànk-ndànk mooy li nga mën rek boo ko weesoo dem ci leneen loolu it njàngaleem lislaam la moo xam ne alxuraan indi na ko te Serigne Touba <clears throat> day yeesal diine e loolu moo koy gën a dégg ñépp ku nekk xam na ne yonent bi sallallahu alayhi bi mu nekkee makkatul mukarrama e, di woote ci lislaam taxutoon mu tere sàngara te xam ngeen ne naan sàngara dëpp wut ak lislaam waaye waxtu woowu xam na ne nit ña muy woo ci lislaam seen rawaasib xadaariya yi maanaam seen civilisation ak seen culture yàgg na ci ñoom yàgg boo xamante ne euh, mënuñoo jekki-jekki rek ba ko noonu faw dañ koy def maanaam bi sifa tadrijiya dañ koy mën a def ndànk-ndànk ndànk-ndànk yasalunaka an il xamri wal maysiri qul fihima itmun kabir wa manaafiu linnaas wa ithmuhuma akbar min bañ ko laajee sàngara kart mu ni am na bàkkaar yu ci nekk bàkkaar bu mag waaye am na ay njariñ foofu rek lay am teewut makka jullit ñi ñu ngi dugg waaye ñu ngi ko doon jëfandikoo waaye ci biir aaya bi yaa ngi gis ne mi ngi gën a tadd yi xinaaq ci ñoom mooy <coughs> mi ngi tëj bunt yi naan sàngara ndax nee na am na bàkkaar bu mag ak i njariñ bañ demaatee ab diir mu gis ne seen ngëm-ngëm yi gën naa dugg ci ñoom seen aada ak cosaan yi ñu miinoon mi ngi gën a yoxam mu ngi gën a néew doole mu waxati ne ay li am la taqrabu salata wa antum sukaare mooy léegi sàngara si terewuñ ko waaye bu ñuy julli waxtu yu ñuy julli fexe leen ba bu ko kenn naan gis nga mi ngi koy gën a xatal ci ñoom waaye jékki-jékkul rek ne baleen ko biñ demee Madina nag ba nga xam ne mën nañu wax ne xabaar xadaariya am na mooy rupture am na ci seen wàllum civilisation bàyyi nañ seeni mbokk bàyyi seen alal bàyyi seen i kër bàyyi seen i njaboot bàyyi seen lépp dëddu ginnaaw lépp ñëw ci beneen dëkk nag suñu Madinatul Munawwara war a dënmal ci geneen dund ku bees boo xam ne nag e, naf psychologiquement pare nañ ngir dékk ko yonte bi sal ci la sunu borom wax nag innama alxamru almaysiru al ansaabu al azlaamu rijsum min amali sheytaani fa shanibuhu wattandiku leen ko e, nga xam ne jaay kook naan kook lépp na ci duggaale ci wattandiku bi maanaam noonu nga xam ne alxuraan da koy sàmmoonteeg e, saa buy tashrian suy yoonal suy suy génn ay loi day topp aada nit ñi ak seen civilisation fi mu toll di ko def ndànk-ndànk loolu itam e, looy gis ci e, mbindum Sëriñ Tuubaa mooy bi muy digle màggal gi ci ne diggante ginaar ba ci gileem man dama jàpp ne li mu a wax mooy ku man ginaar ku am sa doole fa la toll nga am foofu dégg nga soo demee ba yàlla mën loo la xar nga dem ci xar soo demee ba yàlla man loo la nag wala gileem yu mag yooyu nga nga defi ko loolu da gis ne dafa dëppoo lool ak e, maanaam e, noonu alxuraan di yoonale te mooy sàmmoonte man manu doomu aadama yi eh, gis nga itam eh, bi mu dikkee fekk na fi ci wàllum njàngale tekk na fi téere yu bare bari ñuy jàng tasawuf ni mu ko waxe waaye téere yi dafa gudd xëy na ba nit ñi boobu eh, seen kàttan àggul ci mën a jàng gudd loolu mu taalif ko wàññi ko seen kattan toll euh, bokk na ci màndarga yi nga xam ne euh, noonu muy <coughs> jëflante nit ñi noonu muy yare nit ñi progressivement mooy ci wàllum suluk ruux yi bu yar taalibe yi ci di leen yéege seen borom ak di leen digal euh, nawaafilul xayr yi da ngay gis ni mu ko ci sàmmontee loo mënul rek dalay wax nga ba ko te dem ci li nga mën kullu man alayhi qad ta'azzara qiyaamu jawfi al-layli min ajli al-kara falyatanafal ba'da fardi al-maghribi wa ba'da an salla al-'isha 'isha 'isha bi maanaam koo xam ne mënul taxaw guddi yi ngay naafile ginnaaw faratab timis ak ginnaaw boo jullee gee tuma yaqumu qabla subhin bi jihaad la yudrikanhu subhu wa fi ruqaat su ko defee su mën a taxaw guddi yi mu naa mu naafile ginnaaw timis ak gee balaa fajar mu jugati mu tëdd ba fajar tuma yaqumu ba'dahu bi tarafay nahaarihi fajtahidan bi tarafay nahaarihi fajtahidan yaa uxay su ko defee njëlbeenu bëccëg gi mujj bëccëg yi nga def ci ay nawaafilu xayri yoo ci man su fekkee mënoo taxawe guddi gi gis nga léegi nga xam ne mënoo ko euh, njàngaleem lislaam la njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la sëriñ bi indil ñu ko muy njàngale moo xam ne dañ ci sàmmo sàmmoonteeg nit ki man-manam mënul taxawe guddi gi ñu indi ko ci li mu man wa in yakun dalika da ta'adduri alayhi fi leyli li ajli darari kama bihi jaa xadiitu lmursali alayhi azka salawaati lmursili wa in taadara fa rakaataani faqad bila zaydin wala nuqsaani su fekkente ni lii mënu ko mu ne ñaari rakk rek ci guddi gi baax na soo demee ba mënoo ko mu ni wa in taadara alayhi qaada mustaqbilal mustaqbilal qiblati yadu samada soo mënta julli ñaari rakk yooyu nga toog jublu xibla ñaan yàlla moo taxaw lu mel ne toog ak waxtu jublu xibla gi nga saa bu nekk mi ngi sàmmunte nit ki ak li mu mën kon day mel ne ci suñuy jëflante ak yar bi ñuy yare njàngale mi ak ci lépp war nañ ci sàmmunte nit ñi li ñu mën suñ ko weesoo ñu teg ci la ca topp suñ ko weesuwaatee ñu teg ca la ca topp bokk na ci itam eh, liy wone diggu doomu Sëriñ nga xam ne àdduna sépp soxla nañ ko mooy xeex gi muy lépp lu jëm ci unsuriya ak lépp lu jëm ci ya lépp lu jëm ci boddikonte ci ay xeet ak lépp lu jëm ci wàllum maanaam yax bu dijjeeg yu demee noonu ndax euh, loolu bari na tuskare bu mu indi àddina soo xoolee deuxième guerre mondiale ak Adolf Hitler daanaka gisin woowu mën naa wax ne moo ko yóbbu ci loolu mooy jàpp ne al al arqul aari yi li mu bokk rek ñoom rek ñooy ay nit ñoom rek ñoo war a dund ñi ci des ñépp dañoo war a dee ñi ci des ñëpp dañoo war a nekk seen i jaam di leen liggéeyal loolu it wax dëgg yàlla gisin la woo xam ne gisin wu ëpp la jàpp ne li nga jàpp ne li ñuy gënantee ay maayir mi la ko mel ne Hitler defoon na ko mel ne neto Mussolini jiitu woon fascia ak ñu baree bari ñu dul ñoom def nañ ko mutatarrifoon yi nga xam ne taal nañu àddina ci jàpp ne askan wi ñu bokk moo gën ci àddina ngir ngir deret ji rek loolu gisin la wu ëpp boo xam ne bokk na ci li fi Sëriñ Tuubaa eh, dàq bokk na ci li wax nit ñi ñu bàyyi ko te mooy fexe ba dàq maayi maayirul afdaliya xayriya mu nekk maayir qawmiya critères yi nit ñi gënantee bu mu nekk mbirum askan ak mbirum deret moo tax mu wax ne waalam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fadula la bintisaabihi liman qad ictala min jihati al ansaabi wa abi fa fihima ijtahid maa taaddubi wax ne nit ñi li ñuy gënante mooy xam ak jëfe nga xam ne miyaarul xayriya ak afdaliya nekkul ay maayir qawmiya ndax loolu gisin wu ëpp la boo xam ne yàgg naa indi ay jéyee ci àddina bi bari na fi xeex yu fi tàkk yoo xam ne moo ko taal ba ci boo xoolee li xew sharqul awsat Israël ñoom dañoo jàpp ne e, askan wi ñu bokk moo gën ci askan yi ñëpp dañoo war a nekk seeni jaam loolu ku dem ci seen bind yi di nga ko gis leer nañ moo tax kenn ku ñuy sàmm ay àqam ak yelleefam ku dul ku bokk ci ñoom amut amut ñoom su ñuy wax àq ak yelleef e, doomu aadama mooy nit ku bokk ci ñoom bokk na ci liy wane it màndarga yi wane ak diggu doomu te it e, àddina sépp soxla ko mooy thaqafatu qabulil axar mooy fexe ba ku bukkut ak yow gisi nit nga mën koo nangul nga mën a ànd ak moom ndax bari na jàppante ak jéey yoo xam ne li ko indi mooy nit ki dafay ame gisin woo xam ne képp ku wuuteek moom rek daa jàpp ne da la war a déclarer guerre maanaam dafa am tasawur boo xam ne mabni ala nafil axar maanaam gisin woo xam ne nanguwoo keneen sa bopp rek sa bopp rek képp ku wuteeg yow daal danga nga koy déclarer ab guerre loolu it bokk na ci gisin yu ëpp yi nga xam ne bari na jéey jur ci àddina loolu bokk na ci jafe-jafey radicalisme yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa qaddasallahu ruuxahu saafara na ko fikran mumarasatan ndax digaloon na taalibe yépp ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa maanaam képp koo xam ne laa ilaha bu leen ko noonu man loolu li muy tekki lu ñu wuute ak moom gisin lu ñu wuute ak moom doxalin bum tax ak noonoo di dox suñu diggante maanaam nañ ko nañ ko nangu nañ ko nangul eh, loolu itam dund na ko ci ak ci ci biiru eh, bi bi mu fi nekkee ndax daana joxe mboole wird yi tariqa yooyu yëpp daana ko joxe daana sukkandiku ci <clears throat> madaahib yëpp bu dee ci anmul furu' da nga gis ne ci ñëpp lay sukkandiku ñëpp lay sukkandiku bu ci wàllum e, taifiya li ñu tuddee taasub taifi maanaam lu mos a dañ la lu tax ngir saqafatu qabalil axar bi nga xam ne nekk na ci moom te mu koy woote ci jullit ñi ak fépp fa kullu wirdin yuridu lmurida li xadratillaahi wan yaxida sawaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi id kulluhum xatan ala sawaabi maanaam wax ji li muy tegtalee mooy jëmbat ci nit ñi ne képp ku wuuteeg yéen gisin wuuteeg yéen doxalin tekkiwul ne seenu noon la maanaam war nañoo xool ardiyatu tafahum naka la ñuy mën a fexe ba déggoo di dund te di ànd te suñu wuute googu du jur ak ak ak ak ak ci <clears throat> dangay gis sax e, ci ilmul furu' ilmul fiqh maanaam saa boo xamee ne madhab bi mu nekk am nañu wuute ak moom e, bu leen di naqdu maanaam du taral ci seen kaw ak di leen wax <coughs> jenn wax ju ju ju ju metti boo demee ci madahib fiqh yi da nga ci gis boroom xam-xam yu mag ñoom xam ñu ñu seen xam-xam lañ su kenn wuuteeg meneen ngir ma nekk su koy tanaawul di suy naq du kooku dangay jàpp ne ki muy waxal sax xanaa nekkatut sax ab jullit da ngay jàpp ne xanaa nekkatut sax euh, boroom xam-xam buy woote ci lislaam day mel na kuy waxal kuy wax ak noon am noonam Euh, loolu itam ci mbindum sëriñ bi dangay gis ne ci masaalik buy wax dégginam ci tasawuf day indi ñeneen ñi nga xam wuute nañoo ñoom moom da leen di indi sax ci anam goo xam da leen di warmal di leen woowee shaykhuna buy buy mun buy munaqasha seeni afkaar bi kulli ixtiraam bi kulli adab su paree nag wax xalaatam nga xam ne doo ci ki ñu koy jàngal wala ki ko yër du yëg ne genn noonu dox na digganteem ak ñii day gis ne rek wuute dañoo wuute ci gisin rek loolu itam dama jàpp ne lu àddina soxla fi nu toll la bokk na ci <clears throat> màndarga yi nga xam ne itam euh, yu am solo la te Sëriñ Tuubaa di ci woote te muy jëmmal ak diggu doom ba léegi mooy naq naqd daati maanaam nit ki di nangu di nangu critique di ko nangu di nangoo critiquer boppam kuy kuy nangoo critiquer sa bopp nag yaakaar naa doo bañ keneen critique la eh, ndax am na ñoo xam ne seeni xalaat nanguwuñ kenn laal ko seeni xalaat nanguwuñ kenn laal ko nanguwuñ kenn jox leen benn xalaat ñu koy nangu loolu it day mel ni ak ëppal la moo tax sëriñ bi woon nañ ci ak diggu doomu wax ne wa atlaka caal qaidan qaida alhawa wala taakis wa taxwi gadabal mawla ala jëlal sa xel muy wam mat sa bànneex te safaan bi bañ a am koo xam ne xelam rek lay doxee nag saa boo xam xamee xelam juum na bu ko meneen xel joxe lu ko gën dina ko jël te mooy nangu an naqdu zaati eh, moo tax man tuuba liman yaqdu xijaahu duna hawaahu yarida mawlaahu eh, <clears throat> bokk na ci it eh, mbind yi nga xam ne bindu na ko te da ciy woote qabulu naqd mooy lim ni farxam sagiran laa takun mudaxira anhu layaadan min nasixatin tara fiha lahu rushdan wa waqril kabir ay walaw ra'aytahu da'ifan wa xaqir maanaam gone gi da nga koy yërëm yërmande gi nag mooy saa boo gisee muy def lu mu wërta def nga wax ko gis nga loolu mooy nangu naqd ci digg doomu la bokk mooy saa boo xam ne juum nga ñu wax ne na nga juum nga nangu ko moo tax dafa dafa digal dafa daan digal murit yi ñuy ànd ak koo xam ne da leen di dolli am xel di leen jubbanti bu ñu juumee mooy ci ñu nangu naqd wala dégg nga wala tusaaxib in aradta suxba daa safahin aw xasadin aw raxba wala tujaalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad saa booy toog damay toog ak koo xam ne boroom xel la soo juumee mun la juum nga borom diine la ba soo juumee benn nga def naqdu zaati wala moom mu waxal la ko boppam ne la juum nga yaa ayyuha sibyaanu laa tujaalisu shaxsan safihan rashida jaalisu en tout bayit yu bari la yoo xam ne da nga gis ne mu ngi ciy wootee xaboolu naqd nit ki di nangu ñu koy ñu koy critiquer loolu itam ci digg doom la bokk bi ma koy tëjee euh, bi ci mujj ci tënk mooy murunatu tasawur murunatu tasawur mooy <clears throat> boo amee ab xalaat boo xam ne baax na ci jamono ji ñu xëy jamono soppi ko maanaam xalaat boobu it dañu ko war a soppi ngir mu dëppook jamono ngir mu ngir ngir eh, dëppale kook jamono maanaam saa bu nekk xalaat yi nga amee war nañ koy mën a takk yiif ak mutatallabaatul xadaara al muasira maanaam dunduk doomu aadama yu bees yi li ñu indi sa xalaat saa bu nekk war nay soppaxandiku bi jëm ci loolu su fekkee nag ci wasaa'il yi la ci jumtukaay yi te àggul ci raayaat yi loolu Sëriñ Tuubaa eh, gis nañ ne jëmmal na ko ci ak ci ab dundam tey loolu njàngaleem lislaam la ndax soo soo jàng usul dañ naan la quran li ci ëpp bayaan ijmaali rek lay def day tënk waaye def bayaan tafsili lu may ci barab yu néew loolu ngir saa boo xamee ne jamono soppiku na ñu mën a kër ñi alxuraan mu ànd ak jamono di dox loolu moo tax eh, alamiyatu gi ñuy melal njàngaleem lislaam nga xam ne dafay valable ci jamono ju nekk ak barab bu nekk mën a nekk suñu seetloo bi nga xamee ne eh, tubaab yi colonisation bi dugg na ci Sénégal eh, mag ñu baax jug di jaamaarloo ñoom eh, ngir fonk diini ji ngir fonk réew mi ngir fonk lépp waaye nag am na rek lu ñu ci xaw a seetlu mooy maanaam misaanul quwa jëmmi doole yi dañoo yemutoon maanaam doole tubaab bi boobu ak doole yi ñi fi nekk dañoo yemutoon su fekkee ne ne yow jaasi nga xamoon aku fas am ku ñëw yor eh, ay char de combat yor ay ay ay fital yu yu jamono nga xam ne dëpp wóolañ ci mën a xeex day mel ne xalaat boobu nga amoon nag war nga ko mën a soppi wuti beneen xalaat moo tax ñi jaamaarloo moom ci wàllu googu yépp eh, maanaam mujj ñu daan tubaab bi dégg nga waaye boo xoolee sëriñ bi donte yàlla moo ko digal yoon mi muy aw waaye gis nañ ne gàddu ngànnaay dëpp wutoon jamono boobu moo tax eh, inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa am na ñuy jàpp ne maanaam mooy weneen yoon la jëlaat weneen yoon la jëlaat ngir jaamaarloo ci ak ñoom mooy ndegam doole yu tolloowut mu jël weneen yoon te mooy fexe ba tasaare xam-xam ba nit ñi duñ réere seen bopp nit ñi duñ leen réeral ci ak mbon fexe ba ñu baax fexe ba ñu am jikko yu rafet ndax yàgg-yàgg daañu génn ci réew mi alal ji moom eh, maanaam nit ñi soxla nañ ko waaye nag ni usul di wax saa boo xamee ñaari yàqu-yàqu day ñëw da ngay xool bi gën a woyof nga bàyyi mu dal fexe empêcher bi nga xam ne moo gën a ëpp doole ndax su fekkee tubaab bi dafa bëgg a jël suñ koom yépp euh, jariñoo ko ba pare yàq suñu diine suñu pas-pas day mel li gën a woyof nag ñu bàyyi ko mu jël alal ji ñu sàmm pas-pas yi ak diine yi tax mu jaamaarloo ñoom ci côté boobu donte it euh, côté boobu ñu doon jël alal ji di ko xañ waa réew mi loolu day mel ne euh, neexutoon sëriñ bi ndax ku fonk julli ñi la ku fonk xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la te réew mi ñoo fi nekk eh, eh, am na ca wala xad karam naa fa naan xadiru qaharu yaa jabaaru yaa garadi rudulilladi yaxudul amwaala majjaana mooy tubaab yi waaye nag fi mu gënoon a jëmale jaamaarloom ak ñoom mooy fexe ba aar pas-pas yi fexe ba aar jikko yi fexe ba aar xel yi loolu nag li ko may mooy muurunatu tasawur mooy jamono laaj na leneen mu indi leneen eh, wax nañ ne daana wax ne saabu jamono jamono soppikoo te soppikuwul ci lu naqari yàlla eh, da ngeen di soppiku ànd ak moom soo leen bañee mu jaar seen kaw jàll eh, loolu yi dama jàpp ne war nañ koo jariñoo ci lu bari surtout suñ manaay diraase yi ñu yore di ko jànge eh, bañ ko fi tegee léegi mi ngi bëgg a yàgg dama jàpp ne jamono lu baree bari soppikuwoon na moom it war nañ ci gën a xalaataat ak yeneen yu baree bari xëy na eh, lii ab tënk la rek ak maanaam gaaral ñu ubbi buntu ngir gën a gëstu ci lu mel nii wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin waaw seetlu ci tomb bi nga xamante ne moom la sëriñ Mouhamadul Mourtada doon waxtaane aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ginnaaw bu ñu leen sante ci taxawaay bi ak liggéey bi ak rafet gum rafet di sant mbokk mi nga xamante ne moo doon waxtaan di sëriñ Mouhamadul Mourtada ci leeral gi nga xamante ne leeral na ko lu am solo loo xamante ne thème jamono ittewoo la ndax fi ñu toll toll nañ ci te yaakaar naa bis bu ñu leeralee digg doomu ni mu amee solo te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko nga xam ne sunna su yonente bi yépp boo ko xoolee lépp mooy kenn ku ci nekk nga def loo xamante ne moo nekk ci digg bi te it doo ci ëppal doo ca manquil dara muy lu am solo loo xamante ne su lu ñene ci ay point yu baree bari yu am solo yoo xamante ne def na ci am njàngatit ni ko sëriñ tubaa doon jàngale muy jàngale mu am solo moo xamante ne buñ ko gëstoo danañ ci gis lu bari lu am solo wante man taxaw seetlu bi ma ci def rek doy na sëkk rek ci njàngaleem boroom dëkk bi ñu nekk ci sëriñ tubaa jàngale gum jàmm jàngale woon digg doomu dama cee mas a gis benn histoire boo xamante ne yaakaar naa nopp lu tuuti ba euh, ngoon jot ñu wàcc suñ wàccee waaj ngir julli timis buñ jullee timis ba noppi jàngi xasiida mawlut wird bu gee jotee ñu julli gee noppalu bu subaa ñu xayaat mu mel ni kon tey thème boobu buñ ko jàngatoon bu baax a baax nit ki duutu ëppal ci dara parce que day yem ci lépp ndax jaamu yàlla gi yëpp boole na ko boole na àddunaam yëpp wante ñàkk xam njàngale mi nga xamante ne moom la ci Serigne Touba doon njàngale dafa dem ba daanaka dafa lor ñu baree bari ñoo xamante ne kenn xamatu ci fooy fooy nekk bërki démb rek maa ngi ciy wax benn kii bu am solo di ko wax ne tey dëkk bii ñu nekk am na ci yu bari yoo xamante ne thème yu bari yoo xamante ne dafay mel ni nit ñi duñ ko ñemee waxtaane mais lu jara waxtaane la parce que dafay indi tiitaange ndax borom daaru ni mu dëgëre woon ni mu amee woon kàttan ni mu mënoon a liggéeye ak ni mu amee woon doole gis naa ne léegi éducation bi nga xamante ne moom la ñuy yar xale yi bari na ci léegi éducation bi loo xamante ne mi ngi manqué ci xale yi ndax euh, bërki dem maa ngi ciy tooñ benn benn mbokk mu di ma reetaan ma di ko wax ne ko léegi damay tiit ci dëkk bépp ñu def leen ay imaam wala ñu def leen ay sëriñ bu boobaa ëppal am na parce que nit ñi duutuñu mën a liggéey duutuñu mën a jaamu yàlla ndax bu fekkente ne xale bu ndaw boo xamante ne amagut ñaar fukki at euh, tàmbalee yoot amul doole amul kàttan ci dara euh, nga xamante ne kon dafay mel ni jàngale mi ñu doon bi borom dara doon jàngale ci dëkk bi mu ngi bëgg a réer nit ñi waaye bu fekkee ñëpp dañoo bëgg doon ay sëriñ tamit bu boobaa kan mooy doon ay taalu waaye bu fekkee ñëpp dañoo bëgg a doon ay taalibe kan mooy doonub sëriñ ndax sëriñ si koo ci wax mu ne la ab taalibe la taalibe yi koo ci wax mu ne la ab sëriñ la kon léegi bu boo ko defee dafay ne indi jaxasoo goo xamante ne nit ki ndax diiti na xam fi muy teg tànkam kon dama yaakaar ne dëgër gi sëñ Tuubaa jàngale woon mag ñi nga xamante ne ñoom la nekkaloon ñu jàngal alxuraan ba mokkal ko ba kenn ku ci nekk xamoon fi ngay teg sa tànk mën a tari al alquran lu ñu la laaj ci addis lu ñu la laaj ci sunna lu ñu la laaj ci xaqiqa nga tegal ko nit ñi ba mu leer nañ te boo demee ca tool ya yaa dàq liggéey donga yi nga xamante ne ñooy dongoy tarbiya yu nga xamante ne jànguñu kon dafay mel ni am na nit ñi beneen waaj boo xam ne war nañ leen a waajal bañ bañ a ëppal ci dara am na ci leneen loo xamante ne it ëppal gi leeral nga ko te muy lu am solo bu nit ñëpp bëggee dëkk ci jàkka yi nan la ñuy dundalee nit ñi loolu it lu ab thème la bu am solo boo xamante ne bu jërë jàngat la mu yaakaar ne kon dañoo waroon a boole ñaar yëpp ñu ko ñu ko borom daaru doon defee mooy boole jaamu yàlla gi waaye boole ci liggéey bi su ko defee kenn ku ci nekk xam ne am na heure boo xam ne war nga koo nekk ci jàkka yi waaye heure boo xamante ne war nga ko delluwaat ci tool yi dem liggéey waaye bu ñëpp it bëggee fréquenté nga xamante ne dañuy toog ci kër sëriñ si duñu ci génn mukk dañoo war a ci biti dem liggéey bu toog ci kilifa yi jotee ñu dem toog ci kilifa yi ba ci ñeneen ñi ci des jàngat am nañ ci jàngat boom solo mooy bi nga wax ci eh, kilifa yi nga xamante ne ñooy kilifa àdduna yi wala kilifa diine yi kilifa diine yi ëppal nañ danaa ci joxe benn misaal bu gàttare xam naa bala ñoo tëj fan yi yéen ñëpp yéen a ngi dégg ay coow yoo xamante ne mi ngi am ci internet bi ci ni ñu koy waxee mooy benn mbokk jullit boo xamante ne mbokk jullit la dugg na ci domaine boo xam ne xëy na domaine ba mu dugg xamu ko muy aaya alquran bu mu doon wax boo xamante ne yaakaar naa ci politiciens yi la bokk man xaw leen ndax du ma politique nekkuma fi waaye gis naa mu wax benn ay alxuraan boo xam ne mooy alxuraan bi ñuy wax ne la lasi bi bàkkata mu baarakan jooju mu di ko wax ne dafay mel ni kon dafay bëgg a wane ne moom ci am njàngale ci biir waxam euh, euh, màkka nekkul ci alxuraan tur wi nekkul ci alxuraan ba nit ñaa ngi ci coow lu baree bari di waxit bàkka jooju nga xamante ne ni koy waxee di ko tekkee dafa mel ni daf ko bëgg tekkee ay jooy wala leneen nga xam ne te ne ay erreur am na ci yoo xamante ne waaye erreur boobu man jaaxaluma parce que erreur bi mooy ki ko wax ab politicien la bëgg naa xam dara ci diine mais damay gis ne erreur bi ma jaaxal mooy nitug diine ki ko attaqué nga xamante ne moom xam na diine xam na lan moo aju ci diine attaqué ko ba bëgg ko génn ci jullit teñ ne Idrissa la tudd baayam di jullit mu demoon umra ji umra ji ab imaam la ko doon laaj léegi mu laaj ko laaj bi bi mu ko laajee laaj bi it laaj bi ni mu ko ko ci laajee nga xam ne tey kon Euh, maanaam lañ waroon a def tey mooy niti diine yi fi nekk koy dama yaakaar ne niti diine yi ñoom ñoo ko waroon a woo laaj ko ba xam li muy wax pas-pasam la bu boobaa bu ñu ko dee génn ci diine ñu génne ko ci diine waaye bu fekkee du pas-pasam nga xam ne ak réer la wala ak ñàkk xam kon tey bu fekkente ne imaam bi waroon a àtte moo taxaw génne ko ci diine wax dëgg yàlla dafay jaaxal ñu baree bari dafay jaaxal ñu baree bari kon yu mel noonu ay ëppal yu baree ngi ci waaye dem na ba ci it maanaam yeneen yi nga xamante ne moo nekk ci biir yoon wi nga gis nit ñi maanaam ñi nga xamante ne ñoom lañ leen tuddee nit soofi yooyu ak ñeneen ñi ci des am na ñeneen ñoo xam ne dem nañ ba bëgg leen a génn ci diine parce que fii tey am na fi ay nit ñoo xamante ne euh, ay jullit lañ seen i maam mën naam sëñ Tuubaa lañ toppoon wala Alaaji Maalik wala keneen dangay gis ne seenu njàngat dem nañ ba ci biir ba ñoom sëñ Tuubaa sax dañ koy bëgg a génn ci diine wala ku topp sëñ Tuubaa dañ koy bëgg a génn ci diine ak sëñ Tuubaa lim bind wala lim def ci diine kon dafay mel ni loolu ëppal la ëppal ci sam njàng wala nga jàng loo xam ne waroo ko jàng kon yu mel noonu Serigne Mouhamadul Mourtala indi na ko muy thème yu am solo loo xamante ne damay gis ne yu ci bari lu ñu war a jàngataat la mooy jàngataat bi mooy fexe ba nit ñi ñu loo leen ci sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam képp te mooy lenn lu nekk la la ca diine may nga jël ko la la ca diine mayut nga bàyyi ko waaye su ko defee bu kenn ku ci nekk bëggee indi sam njàngat ba indi loo xamante ne la ngay indi xëy na dana dëgër ci nit ki wala dana dis ci nit ki ba nit ki du ko àttan su boobaa dana doy waar doy waar goo xamante ne yéeme na waaye ëppal gi du am ci loolu boo demee ci fi ñu tollu tey ñun ñi nga xamante ne ñoo waroon a gën a jàngal nit ñi diine dafay mel ni am na ci ñu bari ñoo xam ne ñoo gën a ëppale diine man léeg-léeg damay tiit da ngay dugg ci kër sëriñ si gis benn waay boo xamante ne ma ngay fettasu ci kaw day fettasu ci kaw doo xam lu mu ci jublu tey muy loo xamante ne eh, l'islam nanguwu ko def koo tere parce que l'islam lim nangu mooy asalaamaaleykum su ko defee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon nit tontu la su la tontoo ne la bismillah jàll nga dugg la tontuwul nga dem saw yoon mais da ngay gis ne léegi nit ñi ëppal gu ñu ëppal euh, ba dugal ci diine yoo xamante ne yañ ciy dugal léegi baat yi nga xamante ne moom la diine gënoon a ittewoo ëpp joxoon ko importance léegi dañ koy dàq ba génne ko ci yoon wi parce que asalaamaaleykum mbokk mi nga wax ko ne ko yàlla na jàmm nekk ci yow mu wax la ne la jàmm yàlla na delsi ci yow te delsi ci mbooleem jullit ñëpp dama yaakaar ne baat boobu mu jóge ci kàllaama jóge ci wax moo gënoon a rafet waaye euh, dem na ba sax ba ci ba ci nit ñi léegi euh, ëppal gi dem na ba àgg ci nit ñi mënatuñoo waaree parce que li tax mënatuñoo waare mooy léegi kuy wax ca kaw duutoo ab sëriñ maanaam da ngay ci suuf di wax ndànk di yoot di sëqat daanaka li ngay wax sa xeen du ko dégg nga xamante ne yow duutoo mën a waare duutoo mën a def dara xam naa yu mel noonu daal lañu amoon ñu ci doon jàngat euh, di jégalu bu baax a baax lu ci raq ñu xam ne ci ñun la di jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu